kon ci suñu jotaay yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci li nga xamante ne nii mooy tënk bi nga xam ne moom la ñuy tënk ghazwatu Uhud kon agsi woon nañ fi nga xamante ne nii ci la al munaafiqul xabiis di Abdallah ibn Ubay bi ñu àggee bërëb bi naan ash-Shawt diggante Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ak Uhud mu dëpp ak un tiers u armée bi muy trois cents personnes la dëppee ak li nga xam ne moom la ko Waalid ibn Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma doon wax radi léegi nag bi nga xam ne loolu am na léegi nag ñu daal di continuer yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xam ne noonu la demee ak ñi ko laajoon ci wàllu est-ce que du ñu dem laaj suñu alliés yi ñi nga xam ne suñu ñun daal am nañ ci ñoom ay pacte ñuy suñu mbokk ñi nga xam ne am nañuy pacte ak ñoom ñuy yahuud yee nga xam ne suñuy mbokk dëkkandoo lañu ñuy waa banu Nadir ak waa banu Qurayza suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne soxlawuñ leen léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que xam na ne waa Quraysh soreet fi ñu nekk ñoom léegi ñu agsi fa léegi nag mu bëgg daal di agsi fi nga xam ne mooy Uhud comme que ñoom ay nay di lañ nekk mu daal di agsi Uhud ba ñoom kenn du ko ñoom duñ yëg ne agsi na léegi nag mu ne ana kan ban góor mooy ñuy génne daal du ñuy gide daal ba yóbbuñu foo xamante ne nii dañuy àgg Uhud te gaay duñ ñu yëg ci la Abu Xaysama nekkoon mbokk waa Banu Haarisa ibn al Haaris daal di jóge ne man yonent bi alayhi salaatu wassalaam man naa koo def de léegi nag ci lay jaare daal di romb ba ñuy dox nag comme que da leen a teggil ñu war a jaar ay yoon yoo xamante ni nii yu naqaree jaar la waaye te moom doo jaar xàll yu nit wi yoon wi ñépp xam moom boo fa jaaree dinañ la gis léegi nag ñuy teggi def détour beneen yoon jaar toolu benn waay buñ naan mira mirba mirba ibn al-Qaydi muy naafiq bu bon la woon nag boo xamante ne nii moom ab silmaxa la woon léegi nag bi mu déggee tànku fas yeeg te ñaari fas la woon yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ci yoroon fas moom moo yoroon fas ak ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, kenn ci saxaabaam yi tur bi fàtte naa kanati la ci ñoom ñoom ñaar kese ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yoroon li nga xamante ne nii ñooy ay fas keroog ñaari fas lañ yoroon kanta euh, Quraysh lañ lañ waxoon deux cents fas deux cents fas lañ yoroon muy ñaar téeméeri fas ñoom lañ yoroon yonent bi alayhi salaatu salaam moo ci yoroon fas ak kenn ci saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag biñ jaaree li nga xam ne toolu mirba al munaafiqul xabiisul dariir nga xam ne silma xala woon nekkum naafiq bi mu yéggee nag tànku mooy nit ñeeg yooyu troupe yi xam ne lii moom ay nit ñu bari lañ moo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam la mu naan é yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko yow bu dee ne dëgg-dëgg nee nga yàllaa la yónni man dagalalu ma la ngay jaar di dugg ci sama tool bii nii di fi jaar léegi nag li nga xamante ne nii loolu lay wax da pare mu daal di takk tibb li nga xamante ne benn benn tibb suuf di ko sànni nag naan bu ma xamoon ne tibb suuf bi man bu ma ko sànnee du dal kenn ku dul ci sa xar kanam bi lay dal yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam konoon te kon ma dóor la ko nga xam léegi bi mu waxee lool rek waaye lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di gaaw koy pamti pamtee ko lu mu rek yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen déedéet déet bu leen ko laal waaye laata mu naan bu leen ko laal am na koo xamante ne nii mooy Sa'd ibn Zayd axu bani Abdil Ashhal moom moom moo ci jiitoon ñaat radiyallahu anhu fekkoon na mu daal di toj boppu mirban bi sawaay mal munaafiqul xabiis léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen bàyyi leen ne leen bàyyi leen kii bu leen ko kii bàyyi leen ko kii daa nekk kii daa nekk hada kii waa ji fa hada al ama amal qalbi amal basar moom non seulement laata xolam laata bëtam yi di silmaxa xol daa fekk xolam bi ci boppam xol day silmaxa voilà parce que innama li suñu borom wax ne innaha la ta'mal absar walakin ta'ma al qulubu allati fi sudur dëgg dëgg liy silmaxe du silmaxa du koo xam ne nit koo xam ne ay bëtama muuru nii rek loolu noonu loolu moom yàllaa koy teg ku ko soob waaye lii ak ak ak silmaxa dëgg mooy yi nga xam ne xol yi ci dënn yi bu silmaxaata loolu moo dal ki nga xamante ne mooy Mirba ibn al-Qayli alayhi laanatullah léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam contourné waa Quraysh ba agsi fi nga xam ne mooy montagne Uhud bi léegi moom mu ñu ñu ñu jàkkaarloo mooy montagne bi nekk mu teg montagne bi seen ginnaaw mooy montagne bi daa agsi ci montagne bi montagne bi féete ko ginnaaw nga xam ne seen ginnaaw dañuy wéer mën a sax wéeru ci montagne bi bu soriwul léegi nag ñu jàkkaarloo ñoom waa ak waa Médina la ñuy jàkkaarloo waa Quraysh nag ñoom comme que fi ñëwoon ci diggu xur wi côté bële ñoom bi ñu yëgee nag jullit ñi ñuy avancer bi ñuy ñëw ñoom ñu agsi nag bi ñu agsee ñoom bu ñuy xare dañoo war a wan gannaaw Medina yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi radiyallahu anhum ñoom jublu Medina waaye montagne Uhud moo nekk ci seen gannaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci la agsi nag mu daal di commencer nag waa Quraysh dégg leen daal di agsi bi ñëwee rek dañu jekk rek biñ taxawee noonu montagne bi nekk seen ginnaaw waa Quraysh kay di agsi ak li nga xamante ne mooy seen fas yi ak li nga xamante ne nga dégg sa waay fas yi ñëxelu fas yeeg ak ak ak ak gëléem yi gars yi di kii ba pare ñu ñu leen di tool ya xaw a jege noonu gars yi bàyyi ca seen fas yi ñuy gën a ñuy gën a ndóof li nga xamante ne di lekk li nga xam ne mooy yooyale ngir jullit ñi gën koo gis bu ko defee seen xol yi gën a gën a mer léegi nag bi nga xamante ne nii léegi nag ah léegi nag bi ñuy def loolu am ci jullit ñi léegi nag laa dane genn ci waa Ansaar ni eh, yonent ma lay saar saar ne dañuy bàyyi suñu tool yi nii sawaay doomu xayla yi muy ñun waa Medina ñun waa Aws ak waa Xasraj ñu bàyyi leen te gaay duñ leen songu léegi nii léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi àndoon ak 700 góor ne leen nag daal di jël ci ñoom daal di jël cinquante daal di jël ñoo xamante ne nii cinquante ci ñoom ñoo xamante ni ci jullit ñi daal di def ki leen jiite muy Abdallah ibnu Jubayr axaa bani Amr ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa arda boole ko juróom fukki ay nit ay francs-tireurs yoo xamante ne ñu mën a sànni ñu man xeej léegi nag teg leen ci kaw montagne bi dim leen ci tegee mu wax leen lu leer ne leen nag ñoom bu flèche yi dal ñoom du ñu mën a avancer dañuy retourner dañuy daw dañuy daw dañuy wan a gannaaw kon yéen teg leen fi ba pare mu ne leen ilzamu makaanakum ne leen na ngeen des sax leen seen fii ma leen teg ci kaw montagne bi bu ngeen fa yéegee bu leen dara daal di génn laa yatuuna min xalfinaa bu leen fa dara jële ngalawaay bu leen tax ba waa Quraysh daal di ñuy dëkk suñu ginnaaw ndax suñu ginnaaw montagne bee fi ne te yéen lañ fi teg ngeen mën a tiim champ de bataille bi tiim fépp waa Quraysh bu ñuy jegeeg seen fas yi ngeen fléché leen ñu arugule léegi nag loolu laa leen wax de ilzamu mata makanakum des leen seen li nga xamante ne mooy seen place bi ma leen teg ci yeneen yi uhbutu maq'adum la tabrahu yooyu yëpp ci riwaay yi nga xam ne dañoo bari yooyu yëpp yonent ma lay saar saab wax leen ko nee leen nag ba pare tegal leen ci ne leen gis nga bu ngeen ñu gisee sax ñu ñu leen ñu ñuy rey ñun ñu ñuy rey ñun ba sax picc yi di ñëw di ñu lekk suñu suñu koor yi sax bu leen ñëw naan da ngeen ñuy dimbali waaye bu ngeen gisee ñun ñu gañee waa Quraysh ba gañe leen ba gis ngeen ñu ñun gañe leen ñoom ñu daw ñuy jël seen màng yi sax bu leen ñëw di ñu dimbali ci dajale màng mi yéen des leen fii ma leen wax ba pare nag wax leen ko lu bari répété leen ko ba pare nag ne allahumma ne allahumma eh, yow sama borom inni ushiduka alayhim maa ngi lay seedeloo ci seen kaw ne lii laa leen wax tey de lii laa leen digal ñoom ñii cinquante ñi nga xam ne juróom fukk sànnikat yi nga xam ne ki ma def mu jiite leen mooy Abdallah ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la yonente mi alei satu salaam kon doon la def moom mooy moom mooy tànn les généraux waaye mooy teg plan yi mooy ki nga xamante ne kaana rajula harb alayhi salaatu wasalaam nit de guerre la woon bu xamoon xare moo gënoon a xam xare ku du ko yàlla ma sa bind léegi nag léegi mu ne mu daal di jël drapeau bu mag bi daal di jox Seydina Musab ibn Umayr Musabul xayri min bani Abdiddar xam nga Seydina Musab mi keroog Badar moom la joxoon drapeau bi nga xamante ne nii moom la ko joxoon am na nag ci yooru nettali ko siyar yi rahmatullah alayhi ñu ne non Seydina Ali sax la ko joxoon bii nii bu bu bu Uhud bi waaye dafa dégg ñu ne bon dafa laaj ne waa Quraysh kan lañ jox seen drapeau ñu ne ko Talha ibn abi talha ibn min bani abdi daar la ko jox ñoom lañ jox drapeau wam moom moom la waa Quraysh jox seen drapeau muy talha di doomi abi talha bokkoon ci waa bani abdi daar moom Musab ñoo bokk maam muy am dëgg daara boobu nga xam ne doomu Qusay la woon di mu yeneen euh, bàyyi texu euh, maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax Qusay mooy seen maam léegi nag léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wax jooju ne ci la jële drapeau bi Seydina Ali ibn Abi Talib ne ñoo leen gën a mën a watal matal kóllëre jox ko Seydina Mus'ab ibn Umayr comme ni mu ko ko joxe woon Badar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum léegi nag bi nga xamante ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxaw noonu keroog mu ne am ci saxaaba yi ñoo xam ne da leen ne yéen dëpp leen ñoom Seydina Abdallah ibn ibn Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an ñoom Usaama ibn Zayd ak ñi nga xamante ne ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ak ñoom al-Bara ibn al-Bara ibn Azib ak Amr ibn Hazm rahmatullahi alayhim ñoo ñëpp ak Usayd ibn Zuhayr ñoo ñëpp da leen ne yéen ñii ñoom dem leen mooy ndax da ngeen da nga gis ne yéen dañu leen tuuti quoi ci ay at ñii matuñu woon ñoom mataluñu woon li nga xam ne mooy 15 ans ay 14 ans mataluñ ko woon wala ci lañ doon doon mu ne leen déedéet yéen dellu leen kanta ki nga xamante ne nii mooy Rafi' moom Kanta ki nga xam ne mooy Rafi' ibn Khadij moom gaay dañ ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko nee dëppal ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam c'est que 15 ans la am ñu ne ko ah Rafi' mii nga nar a delloo franc tireur la de moom ku mën ah ku mën a fett la ku mën a tiire la kii c'est un lateur un tireur d'élite la de te fii moom dañ koo soxla yonent ma lay saa saam ne waa kon Rafi' na ñëw léegi waxee loolu Samura ne mais mais Samura ne ko man yonent ma lay saa Rafi' mii maa ko man wala gaay ne ko ah yonent ma lay saa saam nag Samura mii tamit Ibn Jundub mii nga ne na dellu mais moom moo man Rafi' Rafi' dëgg la borom franc tireur la ko mën a tiire la mais ra su Samura moo ko man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon yow it kon yow samoro dikkal ci kaw noonu na le léegi nag ci la nga xam ci la ñoom ñaar kese ñi ci des ñépp ñoom Seydina Usaama Abdallah ibn Umar Zayd ibn Thabit gaa yooyu al-Bara ibn Azib radiyallahu anhum ñoom ñépp Usayd ibn Zuhayr ñoom ñépp da leen ne yéen moom dëpp leen noonu nag la defee léegi nag kon noonu la waajale teg na ñi nga xam ne ñooy kon drapeau bi Seydina Musab teg na cinquante personnes ci yoo xam ne les francs ci kaw montagne bi léegi nag ñu daal di taxaw di xaar mu ne nag bu fi kenn xare bu kenn tàmbali lu dul man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma daal di leen jox li nga xamante ne nii mooy ah mooy digal léegi nag nii la demee waa léegi côté Quraysh moom nan la demee nan la ñu waajale